suratul muzammil saaru aji dëkkoo ji Ramadan sallallahu alayhi wa sallam màttiyatul qadr màkkale aw indaa qawluhu inna rabbaka la'ala indaa qawluhu fa madaniyu laa qawluhu madaniyu la ci saa sarata juróom yi ngeen def ci la aw usrani ci nit ki aaya bu ci kaate bismillahi fasu waxtu ci dundu rahmani kadal qawmi laa ñu jaabiya rahmani kadal qawmi daa jaara xeelet yaa ayyuhal muzammilu adnaa al muddassiru seen tool yi ñu béyoon mooy ba nga xam ne wéyum daal yi tàmbalee ci yeneen biir ca xaarum raxal ba nga xam ne denc na jabaram Xadija Xadija ne ko jox naa la sama alal yëpp àddiya mu ne ko doxalal alal bi ñu ko doon doxalee mënuñ ko yóbbal dama bëgg a dem di jaamu ci sama borom mu di ko yóbbal mu dem ca xaarum raxal jaamu jaamu booba mooy ñëw rek njooba xol bi leer na sax mu bëgg a mu jaamu yàlla mu bëgg di ñëw rek sëriñ bi ñëw di di xalam boromam moom la doon jaamu ca xaaru miraayam te jamono nag mu gis luy waaw lu koy xooloo muy dégg lu koy xool waaye Muhammad si dee fay gis dara ñu ne leen xam ne defe naa ñu ne leen dafa jàpp de man daal damay dégg lu may waaw toujours waaw te du ma gis jëmm jë xam nga su ma defee mu fas ko ci xalam na ko yow yàlla bu ko waxal nit yow da nga jokk ak bopp da nga xool bu ñu amul ci réew dana dimbale képp ku am soxla soo xam ne soxla si dëgg la dana la benn daan di nga xam ne yiy ko yàlla du ko soxla nag di ko def di ko def ba nga xam ne ñoom ñoom ñëw na nag jiw ñëw yàlla am na ko iqra waaw waaw iqra moo njëkk a wàcc ci alquran naka la xam see ñëw. gannaaw ba nag ñëwee ci gën a jëlee ci saa yi rek xool këram yëpp ñu fekk ñu ñu dem ci sa di jafe naa sam ni nii sam ni nii waaw ñu di ko dëkk mbalaay yi tànn ko ay mbalaay def ci réew mi def ci réew mi moo tax yow mooy jigéen ci yaaru saari ñu ko waxee yaa yàlla ñu def ci réew yaa yàlla ñu ko nuyu. dafa xam ne dëkk yi comme maanaam bu dugub ndaw yi yow yaa yaa ñu dem léegi yooyu yow ak dëkk yi comme maanaam comme jógal comme jullit yi léegi la ci biir dugub jullit yi digg yëpp foofu jiitu biir rek ci la bokk laa ñu tànn na waaye ko ci la ñu ndax xoote yi yëpp ba pare ñu ngi waxaale képp ku dëkkoon laa doon guddi ba jëlee guddi nga doon diwaat loolu itam laa yàlla xam naa yàlla amul ba mu umi lay laaj. dinaa xaru yàlla diwénu daaw ku ñu guddi loolu guddi lépp dinaa xaru leen dara ak ñun yooyu lépp loolu benn alam rek guddi guddi lépp ñu ne ak ñu ne yow dara seen guddi la. balay ci gën a bëri gën a nga julli genn wala guddi nelaw genn wala nga def awuñ ko ci ci wàññi mënuñ wala nga xam ne amu néew wala nga wàññi ci lu néew mu def tamit nga xam ne bon mën ngaa nelaw ñaari kubbi julli julli loolu nga doon ci jotee gannaaw ba mu julli génn wàll guddi gannaaw ba mu julli julli si guddi xëy na ay ci rafet waaw suuf bi wala ngay dellu sax suuf bi ngay julli def ko mu ñaari suuf wala suuf diigal alquran jàng alquran kàtt yi leen ak diigal kon nag jàng alquran boo jàng jàng yu baaw nañ ko jàng jàng yu diis ñu ngi ko jàng alquran mën nga caa di bindee la muy wax. tartiir nag jàng alquran tajwid ko di ko tartiir moo gën a màgg fa yàlla. jàng yu gaaw nag moo gën a bëri yoon. lu tax jàng yu gaaw dañ ci mën a jàng lu bëri. te yéen dafa ne sallallahu alayhi wa sallam dala am a aduna yi ci te du ma leen wax ne alif laam xaraf la dama leen di wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la bi nga xam ne xaraf la dem jaam fukki yu nag nañu gën a jàngali loolu rek ba yu gën a waaye nag nga digal ko jàng ko waaye digal ak ñor ak teewlu kooku moo gën a màgg tartiil moo gën a màgg jàng yu gaaw topp mukk boo ci gënee def jafe tooge rek danaa wàcc ci yow téere boo xam ne wax ju yabu la wax ju dëgër la wax ju jafe ay tooge la de mooy akaar ji tudde na ko wax ju diis diis googu daana feeñ ci yonent bi bu yonent bi daa wàcc ci moom su dee ci dëgg dana sedd sax nga gis rek waaw ñu ne ñaareelu bakkandiku aw ñaq di diisaay yoo xam ne ak diisaayu maanaam ak jafe gi nga xam ne jafe gi mu lamboo ñoom la jafe rek moo tax ñu ko wax ci biir dina naa fi rajo léegi nekk saa yu guddi yéen moom échec bi mu gën a topp yoo xam ci dëppoo de ak xol rek jàngal Alxuraan rek baax na lool dëkk waaye waroo ku yaram sa mën a gën a dëppoo ak ni ngeen jàngale bu dëggee soxla yi dañuy bëri xalaat yi bëri ci yow di ko faaroo su guddee nag da nga xam ne ku nekk naroon na la xol bay kenn nag ku ñëw déglu li ngay jàngale waxtu moom moo gën a jub di leen ci wax suñu dafa ñu ne daal di nekk rek ñaar ba suñu aay fay yéen bi aay ji ndax bëccëg da nga am soxla yu bare bare bare bare doo piis ngir jàng alxuraan soo ko jàngee doo ko teewal moom waaye waaye soo jëkkee ba guddi ba nga xam ne kenn nit la nga sootu soo jàng alxuraan waxtu woo taxaw dana dégg li nga wax de woo waxtu mooy waxtu jiraale ak sa tamit yoo xam ne ñu loo laaj parce que nit doon isma bi nga borom sa boo jàngee li nga xam ne bismillah rahmaani rahim yeneen su ma nekk laa yoo sa lépp mbir moo xam ne am na solo tàmbali yooyu ko bismillah rahmaani rahiim dafay jagg rek dafay wàññeeku barke tax na moom lépp looy def na nga wax bismillah rek nga koy def sooy lekk mais bismillah rek nga lekk kon bismillah lu mu tekki maa ngi lekk ci turu yàlla sooy naan nga ne bismillah lu mu tekki maa ngi naan ci turu yàlla sooy wax bismillah maa ngi wax ci tur yàlla sooy génn sa kër sooy dugg sa kër sooy wàddu ak sooy wàddu seen bi nga xam ne moom la ñuy nattale mooy seen bu xale yi jëf dayoo def rek soo amee ñu jëf nga jëf nag soo amee bismillah loolu yëpp jëf bi ñëpp daal koy doon. yaakaar naa que ni doomu ni ilay jëm ci moom yàlla suñu kër dina ci jaamu moom ilay jëm ci moom yàlla suñu kër dina ci jaamu moom. takkiiram ak dogu de dogu jëm ci sa borom ak dogu rabbil mashriqi borom penku wal maghribi sowu laa hawla jëf bu ba yam ci dëkk yi daawoon ay moom ba taxiri jàpp ko ci yeneen kuñ doy di jëm ci moom de laa hawla rek mu ne ni nga dogu jëm ci sa borom dogu bu ma borom bañ borom penku afu ki nga xam ne kenn ku yëkkal jaamu lu may moom te nañ ko def nañ ko jàpp muy sa wàcc rek te dafa ñuy nuyu kat ci yoon fii te ñu ne seenaloon kat jaamu ñeneen ña ba muy jëm ci jaamu yàlla jaa sax nga loo waaye nit ñi gën naa bari loolu ne ku dogu jëm ci jaamu ci jaamu la jëm ku dogu di jaay yàlla ngir xaajoom ci xaajoom la jëm ku bëri jëm ci jaay yàlla ngir alaxira alaxira la jëm ku bëri ci jaay yàlla ngir maqaama ci maqaama la jëm ku bëri ci jaay yàlla ngir xam yàlla ci xam yàlla la jëm ñun ñëpp dooguñu jëm dooguñu jëm ci yàlla doog bu mag rek balaa ngaa doogu jëm ci yàlla nag nga doog jëm ci yàlla rek. loolu mooy kenn mënu ko lu mooy koo xam ne di wax ne ci yàlla rek ba gisatu lu dul moom li taaram ci niñ koy deleñale mooy ku sopp sopp sopp sopp kam sopp ba cofeel ga soolal ko ba ay bëtam duut mën a gis lu mooy gën sopp noppam dégg dégg li mooy suñ topp xelam du xalaat li mooy suñ topp dégg coow si moom sax ñaare du ko gis xelam la lap coow sam topp dafay mel ni moom la gis kooku jot bàyyi boobu ci coxee laal moo ko jëm ca kam topp sopp nag dëgg dëgg dëgg war ñoo sopp lu ma yàlla li tax doomu aadama yaari yëf rek la sopp lu mat rek na ko sopp suñ la natt lewoon benn góor bu wéyoon ci junne ak ci gannaaw bëri xam-xamam wala tableem wala njàmbaaram mat buñ la natt lu ci moom rek dana tax nga daal di bëgg koo ko te gisoo ko ndax doomu aadama yaa ngaa ko bëgg loolu mat doomu aadama lu mat rek la bëgg su fekkee doomu adama du mat rek du dugg yàlla a mat mat bu mat tëkk doomu adama bëgg nañ kenn ku ko mottali mat la bëgg ak ku ko mottali ba ku ko defal lu baax ku ko dimbalee ci lu baax ku ko dimbalee nga xam ne yaa ngi yaa ngi koy jéem a mottali yaa ngi koy dimbalee ci nam mate. xëy na ñu daal bëgg rek. kon doomu aadama mat la bëgg ak mbot ak ko matali benn waruñoo bëgg kenn lu may yàlla yàlla rek a mat mat gu mat te yàlla ñu mat lu nekk te loolu lu ñu jëlee ci laay bi mu ne loolu jëm ci moom yàlla moom borom kenn koo xaafu xanaa bon moo mat te kenn yooyu te jaamu mooy moom mooy ki nga xam ne day na nga wërit ñu ci mbir mi te mbindee ñëpp xaaja nañ jëm ci moom kon kooku moo mat te moo li bon nag ñu sopp kooku rek su soppee kooku rek nga dogu jëm ci moom rek nga dogu jëm ci moom di jaamu yàlla jublu ñu jaamu yàlla rek te ñuy jaamu la jublu di ñu xam yàlla jublu ñu xam yàlla pour xam ko la bëgg bu utub maqaam mooy yàlla ci boppam rek la bëgg su fekkee ni lépp lu mot jëm yàlla jarab ñu ciy wut kooku mooy ci dogu jëm ci yàlla rek su si taree su dundee su jàngee alquran su toppandikoo toppandikoo àdduna lépp lu ci jot dara lu mooy yàlla kooku ci dogu jëm ci yàlla rek day jëm ci yàlla liñ ko mën a dajale rek mënoo waaye lëf la moo xam ne kenn mënu caa di ci jàng ak déglu fokk ngaa di ci mokk leneen nga ca wàll arab loolu ñu gën loolu mooy lan mooy nga wax gën a ci jëlee sa mbir ci yàlla su ko ci baax su ko teewoo dow su ko teewoo jaamu su ko teewoo xam su ko teewoo dara lu wéy lu yàlla wut ci yow rek su yàlla bëggee tawatul noonu la su bëggee jaamu noonu la su bëggee nga fikar noonu la su bëggee lay lu bëgg rek loolu nga bëgg yow su ko teewoo dara fa loolu mooy dara ba moom la laaya ñetteel gi ci la ñuy wax yéen wakileen bi ñu ko borom nag kooku moom laa wut bëri na ma. yaay ji daa am lëf la am na beneen benn ci yenn rëq. wax dëgg mu ngi ñi nga xam ne ñoo teew ci àdduna sax ñu weddi wa maa yéen ñi xelal xalilan ak ñu ñëw ci jamono ñu ne leen tuuti rek moo def maxaral leen ñu ngi lay defee jamono bi ca Bakar bi rek. xëy na nga doon ah naka àdduna traité mu ngi. ñu ko am ay tënk. donc naa leen ay ay duñu ñu ma leen di tënk. ñëpp di leen soxla rek. ñëpp dafa ñu nag ak safara suy tàkk rek wa ta'amun ñam raxu sa tiir di borom topp ak ñam woo xam ne muy toppoon bañ ci dee wala daree koy ñëw wala ci biir lu ci nekk ay dégg ko safara yoo xam ne su ko lekk rek mu topp ñu rek bu ñu gën a ko def yàlla saa yeneen ñu yële amee ñu rek ñëpp ñëpp ak bu nekk gannaaw yàlla su nekk ñu ñëpp xam nga ni yawma tarjufu jabbalu yawma tarjufu wal jibaalu dajje gis ba nga xam ne ñun ñu dañuy koy def di suuf si di yëngatu suuf si ñu naan lañ ci koy géej ko tey jaamu daal waroon nga yëngatu naka parce que yëngatoo ci géej yàlla xam ba ay def ñu koy koy ba tax mu yëngatu bi dem ñu ndax mu yëngatu woon rek waaw te dund nag dara ba nga xam ne yàlla fent na ak ñoom xaalis suuf si suuf si di yëngatoo ñu waxaale bi tamit taal bi daal dañuy kese daal di gën a maye leen di yaay ñuy raay gën ñi nga xam ne ñooy gën ñi gën a rëcc aar na nga xam ne ñooy gën tuuti ba yëngu tuut soppeeku gën a waa soppeeku pënde naaw ci jaay ni rek. bu ko keroog damaa képp kuy rëdd rek. innaama tamit affaire naa yéen ñu ne yéen itam jëm ci yéen yéen mata. رسول كريم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم شاهد القرآن تيرا ربما لا يكتب الله كل كل جميع تبارك وتعالى في كتاب الله كما أخبرنا نقل يوم لا تعلم من كتاب رسول كريم نقل على يوم يوم يوم على موسى نجم كفرعون فما في كمل فرعون كفرعون رسول كريم كذا بموسى جميع كفرعون جهل كريم صلى الله عليه وسلم Firawna la ko mooy de weddi ko waaw waaw ah, kon def ko xaar ko nag jàpp wax dëgg yàlla la jaww la mu doon yëpp ba ñu dégg yonent bi yàlla ba mu ko jàpp ko xam naa mu tënk ko mën a teqale ko ci ragal yàlla suñ taxaw suñ leen yàgg nga jaadu ne loolu moom dëgg loolu yàlla moo gën a ñu gën xam ni daanaka na ngeen di mën a potam di gën dugal gannaaw boo xamee ne yeddi ngeen yàlla di yeddi seen jëm yàlla alaxira di ñëw bi te xam ne alaxira bés la boo xam ne su ñëwee dafay tasa tasa tasa boo xam ne gari ndaw sax dañuy bari di jàng taxawaay yi ñu jàppale la xanaa waa sama amoon ñun fekk ñu aju côté côté leen ñu jëlee bés la di nga teewoo day gisee asamaan bi côté dalaay la ñu ne la ndax yonent ñu ne asamaan gis na sawar naa gis boo xamante ba la fexe ñu ne malaaka la fa taxaw waaw lu ko war a mu tuddee waaw wala mu jëkk wala mu taxaw bu jaarul borom bu tënkal yàlla waaw ne malaaka yi yor ñëpp dañ leen tënkal yàlla ñu ne yow mu ne amul yow malaaka mu ne naqati fan toll ci asamaan rek waaw asamaan si doomu aadama yi tax ñu bind rek dañu dégg bi asamaan si malaaka mu ne fàq ci fan toll woon rek asamaan daal di nekk ay kala yu kala di ko toog waaye nag li wax dëgg yàlla def na xoolal ñu ne ñu def lépp lu yàlla jëlee ñu dana ko def ci doublé ak lu karam dana ko def rek. inna haadihi masalan saar parce que dina ko wax rek saar ñu ko nuyu ak waa la rek danañ saa ak soog nañu di saa ba mu gàtt. te yaa ngi jëm ci boromam sax bi nga xam ne doo jëm ci jëmmam ak ak soppam rek fi mu soog nag nga déglu ñu saar wax saaru Makka baay man dafay am lu ñuy bëgg ak yàlla ak yéen ku gën a teew Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbir yaa laaxira lépp saa rek dafa nangam ko. kum soob nag nga jàpp ci gëm yàlla kum soob nga yegg mën nga muy def. su ma rafetlu nag borom sa yàlla ñu borom xam am na sama teew. parce que yéen a julli xam naa lu gën a ñëw ñun suñu sëy day ñaari suñu si guddee yëpp fii ak yenn wa suñu si ak suñu sëñ lañu jàngee yéen a ngi julli sallallahu alayhi wa sallam yàlla seedeel na ko ne ko yow waaw ñaari la doon guddi ay tàng ñaari junni ci guddi nga nelaw benn guddi ay tàng nga julli genn wàll guddi nelaw genn wàll guddi ay tàng nga julli subi si guddi nelaw ñaari junni de xam naa ne yow dañ ko def wa ta'ifatun min al-mu'minin maa dara bu nekk lay àndal yow de naka noonu boo ci say saaba ñoom it dañu julli waaye boo ko ngeen jullee ñooñu ñoo maa leen yàlla santaane leen ci ay yëpp ñu ne ak yu koroko digal leen julli ñoo ma tam rukoo ak sujjóot ak sant yooyu. ñu ne ko xaw ma raas yéen a julli yéen a ànd ak julli ko julli ko ci mbooloo nga ko waral ko julli ko ci waxtu inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan dafa wax ni yàlla da bëgg julli yi rek ñoom dafa ñëw ci salaat yi mu xaasoo na ñun mooy daje ci julli mu soog a doon julli ñun ci moom yaa nga wax na ne moom ak saabaam joxe nañ julli ni ko ko yàlla bëggee. tudd na leen fii tudd na seen mujj dem. def saabu moom ñëw man ulaa'ika humul waarisuun alladhiina yarithuna firdaws ñu mosal mboolem bi yàlla digle woon ci julli yàlla ñu ci yàlla boole ñooy waarisuun yàlla xam ne ñooy doon firdaws beneen kuréel lank nañ yëpp julli waxuma di julli ci mbooloo waxuma di weesu waxtu waxuma di farax lu leer ñoom bañ nañu julli yàlla ñu nekk laa tabax wala tabax dëgg julli ñu yàlla wax na fee alal yi ci réew mi waaye nañ leen maa salakakum fi saqar lam nak ngeen mu salli ñu ne dañ daaw julli ku bëgg a dem aljana julli ñu gàttal ci julli waaye nañ leen yonent gadul ñu ne nekkal yow mu ne ko dimbali yow ci diggéey ñu bari yëpp yàlla yàlla ñu xas yi guddee bëccëg ak lépp lu ci daw Aliou xam nañu am na ko mbiram bi lañ ko xëyoo waxatam ci leen ko rek yàlla xam na fi leen war a yëg ci guddi lépp wala ñu ci fii guddi bi leen ko mën lépp Fataala nangu nangu nangu nangu ci yàlla ko ci yéen Fataala gën a nangu yéen dem ci xoolal léegi yàlla ñu ngi xoolal nit ñi rek naa fi la guddi wax na la ci leen moo koy faral ñu jàpp ne moo ko léegi nag guddi fasatuñ la ca dara lu may sa seen a julli guddi lépp ku mën julli janoo guddi ku mën julli tudd ku mën a julli tudd ku mën ñaar baax a jëkk fa faa wiitar ku julli jeex ca mbooloo julli suba ca mbooloo julli nga guddi ga léegi nag ko naa leen ko mu def di jàppandi xale mu am lu am na ko bilam bi kooku gën a nekk ñun suñ ci yéen ma dara wax rek yàlla xam na ne dana am ci yéen ñu ñu ëpp ay jamono waaw xam naa ñu ne yàlla bu bëri danañu dox ci dara ci suñu yëpp sax wala ñu koy danañu sax ñun sax daal ci ñu góor am na ñoo xam ne dañuy sukkin jëm ci wërsëg di jënd marchandise di indi di jaay ko jënd waxam ci kat yaa ngi woon waaw xam naa ne ñoom ñoo xaatale woon dañuy jihaad ci ci yoon yàlla ak ñoo xam ne dañuy jóg ci tukki ndax di jihaad yi jiital fa kaw ci jihaad yàlla xam naa lépp lépp ci yéen moo tax waxal na naafile farata ci yéen dëgg rek moom sañu ko bañ ñu ci def nag lu waaye man na def loolu ndax dana am ñu feebar dana am ñu ñu tukki ñu ci yëpp gannaaw ñu jiwaay de ñaar bu ñu doon waxante ci nit yi gën te ci njëriñ la ko yor pour ñu am la def yéen it mel moo xam ne ci dëkk bi ci dëkk bi ko joor dëkkam mooy lan ko jëndee nga demee ko ci ceeb ba ak pare nga jaayee ko loolu mooy mooy njëriñ dëkkam jënd nga ko ca fay ci ba indi ko fii xëy na xëy na ñu faa dugal ba noppi nga toog liñ ci fay yëpp lan nga dikkal nga def ca fukki wàll nga def muy fa muy fa sono boo ko jaayee loolu loolu mooy sono bi weer kon yaa nga jëlee la dundal yore ci jihaad ak yore ci sa kakaar la te gis nga ñu ngi jiital foofu fa. ci ci laaj bu feebar itam jullit buy fablu ci néegam ba feebar bu feebaree ba tëdd yàlla fa wax malaaka bindal leen ko li gën ci ba ñu ñëw bu ñëwee daal jëfam ba nga xam ne gën a gën wër lan ca def danañ ko bindal maa ko tëree loolu lañ ba muy ñëw bu ci ci la fan itam ñëw naafila ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ku taxaw genn wala jullit ku jëkki genn wala jullit ku taxaw lay doon suñu naafila taxaw yow nga def ko naafila genn wala bi yaram lu may ku teewal su def ko naafila yow taxaw lay am ku am juróom bu teew su bokkul góor naa ñu ne yàlla ko taxaw rek am ku ci kii ba tàng moom itam su bokkul góor naa ñu ne yàlla ko taxaw rek am de loolu la ko rek. waaw loolu dund leen maa ngi koy waxal leen jox ko ñu ne ñu ngi jaay xaaral. dund leen daal seen kon kàttan. waaw te ñu taxawal leen place ak jënd. xale yi yàlla dina ko xale yi ñu jëm yam doon def ba mu ngi dee. barkeel dund mooy jamonoy ndaw soo tollee ci sa ndaw bu góorgóorlu ci yàlla boo jotee ba màggat la nga mën a dund yëpp soo ko bàyyi itam yàlla fay wax malaaka yi dañuy dundal lam doon def ba muy ndaw am doole la gën ci loolu la def bu ndaw dikkee nag lan man gan yaay dara wala mu màggat ñëw nit ñi yéen feebar yi jàppale mën a def dara ama kan yaram dara waa fi mu taxawal loolu salaatu julli ñu ngi lay laaj. waa fi mu taxawal zakata asaka. waa fi mu taxawal laala. xaw ma ndabal xaw ma njëkk a njëkk a bokk. nañ taxaw ci biir juróom di génn asaka te lebal leen yàlla lebal ko wax rek pour que ko wax ko génn ko lebal ndax nit ñi may ma. day séntu lu gën a la fay. waaye si la ñu lebal ma. dana yaakaar ñoo nga fay moo tax yàlla tuddee farat bii defal njub ñëw ñu ñu war na ni ci ci jël saa xel ji jëlu ko rek lay fay. bu rafet nag moo xëy jëli ko ci xol bu tooy yi doo ko jàpp muy takk bu maa ko xaj lu ngeen jiital yaa ngi ci dikk ñu ne la bokk fee ñun xayma ci daaw ñu am na laaj ba yàlla mooy mu taal ñaari jëm yàlla rek lépp loo xam ku sa alal lu dem alaaka dañ ko fa fekk ñu gën ñu gën lan jaraar ne ñu gën la nga defal rek waaye du ñu ne ñu gën la nga lekkoon ci sa bopp ndax la nga defal moom fàttali ko rek boo ne li nga ciy dem ñu dem ci yàlla buñ ko peesee am pexe la nga wax ci nga xam ne ñu ngi peese. lim jëm mooy lan lim jëm sa bopp rek soxla nañ lim ca jëriñoo la nga daawoon ñu jiitu la fa yàlla moo koy gën fii. waaw sama dëgg la maa ngi ajuram ci biir te mooy ko alfam. léegi nag Omar ibn Khattab ma xam ne su dee ci jumla bi ngëral ma ci Mbacke mooy su dee ko ca Madina ñu ngi ñëpp dañuy bi nga mais asalaamaaleykum yéen sama mbokk yi nga xam ne ngeen ñu tamit ñu bàyyi leen fekk fi ma wax loolu nga taw seen gannaaw seen seen yëpp dëkk nañ ko seen aaral yëpp déggoo nañ ko seen jabar yëpp yéen góor benn kuréel daal looloo taw seen gannaaw rek baat génn ci benn bàmmeel ña ko waxee lépp lu ñu jiitaloon fekk nañ ko fi. lañ defe leen gannaaw xalaatoo leen topp naa lépp lu ñu jiite leen topp nañ ko. moo tax yaa ngi ne lépp lu ñu jiite jiite na wala ñu am seen bopp. danañ ko fekk ñu gëm de moo tax nit ñi bu ko doon jëlee boppam rek. nga bëri say dono ñu xam moo gën nga bëri leen ñu yalwaani yéen ko sallallahu alayhi wa sallam waaye itam loo leen bëgg bëgg ñu ne dinañ ko topp de jiitalal sa bopp dara yooyu gën jëm soxla. ba kàpp loo balu leen la. ñu laa lu